waaw mu ne nag fa in qiila bu ñu waxee al imaam an-Nawawi ci al al minhaj rahimahullah sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi mu ne bu dee nag dañu ne fa mal hikmatu fii taqyiidi fii qawlillahi ta'ala fa idaa uhsinna boo ne waa léegi kon man lan mooy njariñal lan mooy xëriñ téef sagesse xikma bi nekk ci tënk gi suñu boroom mi nga xam ne moo kawe te yéegul bi mu naan wa fa iza uhsinna bu dee ne ñoom nag dañoo nekk ñoo xamante ne nii dañoo sangewul mooy jaam yoo yële mu ne waa nga ne mais kon ban ban lan mooy bu dee ne bu dee rek ci sangewoo ci sangewul ñoo bokk même pen kon kon lu taxoon fii alxuraan di di di di tënk mbir mi ci li maa anna ala yaa nisfa jaldatil hurra jal jaldil xura te moom la xam nañ ne kene moom li ñuy dóor ki nga xam ne mooy ki ki ki ki nga xamante ne nii mooy ki ki nekk libre ki nekkul jaam benn la sawaa'un kaanatil amatu muhsina am la kene que mu mu mu nekk mu sañawoo mu ñàkk sañawu membe la cinquante kuura pour ñoom ñaar ñëpp kon lan moo tax alxuraan di tënk mbir mi fële mu ne fal jawaabu mu ne tontu maa ngi am nal aayata kene laaya bi nabbahat ala anna al amata wa in kanat muzawwija la yajibu alayha illa nisfu jild al ama waaw mu ne day yeeral waaw mu ne laaya bi day yeeral di attirer sa attention di lay yee kene jaam bu jigéen bi wa in kanat muzawwija même bu dee ne daa nekk koo xam ne ku sëy la ku ku nekk ci buum la la yajibu alayha warul ci moom illa nisfa jald jaldil hurra ludul po Euh, moitié wu li ñuy dóor ci nga xamante ne ku sange la boo defoon même bàkkaar bi mu def li annahu alladhi yantasif waaw ndax dóor bi mooy yar yi moom lañ mën a def moom lañ mën a xaajale ñu ne téeméeri yar la ñu xaaj ko di digg bi muy cinquante waaw wa amma rajmu fala yantasif xam nga sànk wax nañ ko kanta xam nga alxuraan dane bu dee nag ñi nga xam ne ndax wax ji yëpp loola mooy moitié wu ki nga xam ne moom dafa sangewu woon ci ñi nga xam ne du ñuy jaam loolu la ñuy teg jaam bu jigéen bi nga ne mais mais comme que jaam bu jigéen jaam ki nekkul jaam kooku dañ koy xaaj ba mu faatu mais léegi wax ji mooy nan lañ koy xaaje dañ naan la bu boobaa dañuy xam ne duur yi lay wax parce que rey kenn du ko xaaj manoo ne man demi rey laa koy rey xaaju rey je vais te tuer euh, demi tuer demi tuer euh, kii euh, tuerie comme ça yow nga dee nga dee benn wàll dund benn wàll loolu man na nekk dee moom dee waa ji moom soit mu ngi mu mu mu mu ngi dund wala mu wékkeeku kese waaw kon nag mu ne <laughs> li nga xam ne moom wa am man rañ mu falaa yantasi <laughs> waaw mooy xaaji xeer bam faatu moom manuñ ne dañ ko xaar demi xeeñ xeer lan mooy xaar ban nañoo xaañ nit ay ku ku ñu war a rañ xaañ ko euh, fukki xeer mu faatu wala nga xaañ ko téeméeri xeer mu faatu loolu dañ ko loolu du loolu kon manu la nekk lu ñuy diviser ray bi fa kon nag ñu xam ne fa laysa muraadan fil aaya bilaa shakk kon ñu xam ne loolu moom du loolu la laaya bi di wax fii naan ñoom moitié wu ñi sangewu te nekkuñu ay ay ay jaam moom lañuy teg jaam bu jigéen bi bu defee njaaloo dañuy xam ne moom du loolu waaw gii loo xam ne amul benn sikki sàkk waaw ndax fa laysa lil amatil muzawwija al mawtu'a fi nikah hukmul hurra waaw ndax al mawtu'a fi nikah ndax nekkul jaam bi nga xam ne dafa sëy ba jotee ci li nga xamante ne mooy ci nikah ci wàllu mariage kooku amul àttee ci nga xam ne dafa libre du jàpp waaw mu ne nag fa bayyanatil aaya hada li an laa yatawahama anna al amata al muzawwija mu ne laaya bi nag leeral fii këne li tax borom bi préciser yi mooy pour nit ñi xam xeet bi xam këne jaam bi nga xamante ne nii ñu bañ a def defle këne ah ndax bu ba bu waxul woon fay osin na ne rek walla ñoom bu ñu bu dee jaam bu jigéen bu bu bu bu bu bu bu ko xaaj ay xeer non na ngeen ko teg moitié wu li ñuy teg kële jaam bu jigéen te waxul ci sangew ko bu boobaa ñenn ñu bari mën nañoo jàpp ne ah loolu mooy ki nga xam ne masula sëy léegi comme que lii la kon ci mas a sëy moom dañ koy dañ koy raj mu dañ koy xaaj ay xeer moom faatu comme ni ñuy def ki nga xamante ne nii ku libre la mooy du jàmm mu ne nag laaya bi dafa leeral ngir nit ñi bañ a tomber ci piège boobu jàppe mbir yi noonu te noonu waaw ba jàppe ne ki nga xam ne jaam la masa sëy que dañ koy xaaj déedéet ba mu faatu déedéet waaw mu ne waqat ajma'u te boroom xam-xam yi dëppoo nañu ala annaha la turjam kene jaam bu jigéen moom bu jaaloowee kenn du ko xaaj ay xeer ba mu faatu waaw wa amma ghayrul muzawwija kanta nag li nga xamante ne nii nag mooy kon xam nañ ne kon côté bi laaya bi leeral jaam bi nga xamante ne nii jaam bu jigéen la jaam bu jigéen la boo xamante ne nii dafa masa dafa sangewu ah ba pare njaaloo moitié lañ koy dóor loolu ay yar doy na mooy ñuy dóor ku euh, kii bi mooy cinquante xadiis bii nag ñëw nag di ñu leeral nag ki nga xam ne wa amma ghayrul muzawwija kanta ki nga xamante ne moom sëyul mooy fengewul faqad alimna anna alayha nisfa jildil muzawwija bil ahadith sahihati minha hadith malik hadha waaw wa baqi riwayat al mutallaqa al mutlaqa idha zanat amatu ahadikum falyajlidha wa hadha yatanawalu al muzawwija wa ghayriha wa hadha alladhi dhakarnahu min wujubi nisfil jildi uh, uh, nisfil jildi ala al-amati sawa'un kanat muzawwija am la huwa madhhabu ash-shafi'i wa malik wa abi hanifata wa ahmad wa ahmada wa jamaahir al-ulama al-umma waaw kon nag mu ngi noonu mu ne kon hadis bi ki nga xam ne moom masula sëy masula sangewu ñun xam nañ ne moom itam moitié tamit lañ koy dóor jaam boobale bu jigéen boobale nan lañ ko xamee ci xadiis yu wér yi comme xadiis imam Malik bi te wax nañ la yeneen yi nga xam ne ñoom it ñoo ko soloo ñoom sëriñam bi Yahya ibn Sa'id al Ansari ak riwaaye yenn yoonu imam Ibn Uyayna rahmatullah ala al jami' mu ne Kantaa yeneen riwaaye nag yi nga xam ne moom lañ waxoon de foofu tudd fa walam toxasin te jaam boobale njaaloo sañawul mu ne loolu comme bi mu ne ila zanat te gis nañ ko sànq mi ngi gis taxrij bi ila zanat amatu ahadikum bu dee ne jaamu kenn ci yéen dafa dafa njaaloo fal yajlidha na ko dóor dóor ya nga xam ne mooy dañuy xam ne loolu mooy mu wàccee bi mu ne wa hada hadis boobu noonu hadis yooyu joyal mbir yi yatanaawalu day ëmb day jëlaal almuzawwija wa ki nga xamante ne moo moo sëy ak ki nga xam ne sëyul waaw mu ne nag wa hadha alladhi dhakarnaahu lii nag nga xam ne tudd nañ ko min wujubi nisfil jal cil ji ah moitié wu dóor al jald jald nisful jaldi alal amati ci ki nga xam ne mooy ki nga xamante ne moom euh, jaam la bu jigéen sawa'un kanat muzawwija am la ke mas naa seen déet mu ne mooy mazhabu ash-shafi'i di seen imam ñoom yi wa malikun ak imamu malik wa abi hanifa an nu'man ibn thabit mu yàll imam abu hanifa wa ahmad ibn hanbal wa jamaahirul ulama al umma ak boole blanc l'écrasante majorité boroom xam-xamu xeetu yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne wa qaala jamaatun min as-salaf am na nag benn mbooloo ci salafu saalih yi waaye dawlu yu baax yi ñu ne laa xadd ala man lam takun muzawwija min al ima wal abi lii nag bu doxee ja loolu la ma ko fàtte woon mooy bu nee jaam bu jigéen jaam bu góor bi c'est pareil ah ñoo bokk même affaire voilà mu ne Kantaa am benn mbooloo ci euh, salaf yi yoo xam ne dañ ne noonoo bu dee ne daal sangewul masula sëy jaam bu jigéen bi bu góor bi kenn du ko teg benn benn xadd mooy amul pen boo xam ne dañ naan cinquante yi noonoo te mu ne bokk nañuy wax loolu le mu ne euh, ibnu abbas wa tawus wa ata wa ibnu jurayj wa abu ubayda mooy ibnu abbas ak tawus taalibe wa ata taalibe wa ibnu jurayj ak abu ubayda ñoo ñoo wax li wallahu taala alam kon mbir maa noonu kon côté boobu leer na walam tuhassan <laughs> léegi ñu jàll léegi nag mu des beneen masala fii xam nga yeneen ci ma salaatu wassalaam léegi mu am beneen masala xam nga yeneen ci ma dane idaa zanatil amatu fatabayyana zinaaha falyajlid al hadd fa beneen riwaaya bu ne idaa zana idaa zanat amatu ahadikum falyajlidha bu dee jaam bu jigéenu kenn ci na ko na ko na ko teg daan bi mais kan mooy def loolu parce que kat réewum jullit en général nguur gi mooy ñi boroom bi teg réew mi seen loxo ñoom ñooy doxe pen yi fii nag yonent bi ay saa saam dane bu jaamu kenn ci yéen njaaloowe fal yajlid haa na ko dóor kon kooku kay mooy ki ko moom moo tax nag boroom xam-xam yi daal di wute nag ci masala boobu mu am benn mbooloo boo xam ne dañ ne comme al imaamu Abu Hanifa rahmatullah alayhi loolu mooy waxam dane mukk li nga wax nii mooy am mooy lan mooy imaam bi kese wala koo xam ne imaam bi moo ko chargé ne yow comme ministère de la justice wala yooyu imaam bi mooy président bi voilà waxuñu la imaamu jàkk bi voilà il faut loolu buñ naan imaam imaam imaam ça ne veut pas dire que imaamu jàkk kese ah dégg naan al imaam Ali al imaam nangam ak nangam kooku imaamu jàkkar kese la woon ah non. mooy imaamu nit ñi voilà mooy comme bu doon réewum jul dañ naan xalifa bi wala koo xam ne xalifa bi moo ko teg ne ko moom mooy doxal yooyee al imaam Abu Hanifa dane kooku kese moo mën a teg pen yi ci ci ñi nga xam ne ñooy jaam yi góor wala jigéen waaw kanta al imaam al Awzaa'i ak al sawri muy Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri rahmatullah alayhima baayam boroom xam-xam la woon tamit ñoom ñu sang bi mooy ki moom jaam bi ñoo xam góor ak jigéen moom benn kese la am possibilité teg ko jaam mooy loo xam ne ci njaaloo la bu dee njaaloo la jaam bi def bu boobaa ba leer preuve yëpp leer moom boobu mën na koo teg ah, mu am beneen mbooloo ñu ne non bu dee ne li nga xamante ne nii affaire u njaaloo la ah du lool kese ah waaw mooy te loolu mooy waxu ñoom imaamu Shafi'i imaamu Malik rahmatullah alayhim que moom jaam mooy sang bi moom mën na teg jaam bi pen yi waaw même bu dee ne imaam bi joxu ko ci ndigal ba mu des imaamu Maalik moom dane ba mu des bu dee ne jaam bi dafa am mooy dafa sangewu dafa sëy dafa nekk ci buum waaw bu nekkee ci juub buum nag déedéet bu boobaa xanaa xanaa bu dee ne kay jëkkëram waa ji sang bi yi ta ko moom mu dee jëkkëru jaam bi jaam bu jigéen bi bi bi njaaloo yi jëkkër ma ko moom bu boobaa moom soxlawul muy xaar li nga xamante ne nii mooy euh, euh, ndigalu wala permission wu mooy li nga xamante ne nii mooy boroom këram léegi nag mu ngi noonu le loolu ci gàttal mooy li nga xamante ne nii mooy wute bi ci am waaw kene loolu la kon nag mu ngi noonu al imaamu Nawawi rahimahullahu taala bi may traité masala wi ci al minhaj sharh sahih Muslim ibn al Hajjaj bi muy wax ne xadis bii nag mu ne xadis bii de nekk na ci tegtal la kënee as-sayyid yuqiimul hadda ala abdihi wa amati day teg pen bi ci jaamam bu góor ak jaamam bu jigéen bu ñu defee lu ko waral mu ne lii nag mooy mazhabuna mooy suñu mazhab ak mazhabu Maalik wa Ahmad wa jamaahirul ulamaa min as-sahaabati wa taabi'iin faman ba'dahum Ahmad ak mboolem boroom xam-xam yi l'écrasante majorité boobu. Hmm? waa jamaa yéer ci saxaaba yeeg seen tabiyen yi ñi topp ci ñoom seen taalibee ñi ñëw seen ginnaaw waaye leeral bi xu ginnaa gin nañoo leeral li ma la njëkk a wax sànk ne imaamu Sawri yi ñoom imaam al-Awzaa'i ñoom am na loo xam ne du rek pen bu nekk rek façon pen bu nekk waaw mooy te imaamu Maalik li mu wax ne bu dee nee jaam bu jigéen bi nekkul ku sañewu nekkul ci buum bu nekkee ci buum bu boobaa imaam bi lañ koy yóbbul voilà loolu it lu jar bàyyi xel la kanta al imam abu hanifa mu ne wa qaala abu hanifata radiyallahu taala anhu fi taifa ci beneen mbooloo ak meen ñeneen laysa za laysa lahu zalik waaw noo dét loolu imam bi lañ koy jox moom mooy ki nga xamante ne nii moom mooy doxe loolu le waaye du keneen léegi mu am beneen affaire ci hadis bi beneen masala mooy waaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam de le fait que mu ne bu dee dee kon fal yajlidha loolu gis nañ ko ñaata lay doon gis nañu ko mooy xaaj cinquante lay doon wala yusarrib alayha te tamit dañ ciy jànge côté bii këne mooy pen buñ ko xasee teg doy na amul leneen amul ñu ñaan dañ lay teg pen ba pare tegaat la leneen déedéet bu lislaam ne ku def lii teg leen ko lii kooku loolu kese day doy kenn du ko ci tegalaat leneen di ko ci dolli di ko ci rokkosal leneen moo tax yonent way saa saam ne wala yusarrib wala yusarrab wala yusarrib te bu mu ko ŋaññ waaw di ko ŋaññ déedéet bu mu ko def kon lool rek dañ ciy xame ne doy na waaw léegi nag mu am meneen masala xam nga dafa am ay xadiis yoo xam ne ñoom imaamu Tirmidhi ñoom imaamu Ahmad ak yeneen ak saaba bari solo nañ boo xam ne yonent bi alayhi salaatu dane woon wala loolu nañ bàyyi du du du du nañ bàyyi lool loolu loolu maa ngi koy jaawale ak beneen masala non loolu mooy masala bi ñu jëm xadiis bi ñu jëm après bu buy jeexee insha allah ci jotaay bii di ñëw bokkul ak bii <laughs> nañ jàll parce que dama ko dama ko xalaat nii euh, maa ngi koy jaawale ak masala boobu du boobu boobu nañ ko gis insha allah léegi kon li nga xamante ne beneen masala mooy le fait que yonent ba saab saab ne mooy possibilité voilà possibilité wu boole ab digal boo xamante ne nii farata la at fu ko mooy def ci conjonction de coordination lëkkale ko ak loo xamante ne ndigal boo xam ne du farata loolu dañ koy jàng fii nga ne ma ci naka mu ne ndax yonent ba ne saab saab bu ne fal yajlidha na ko dóor loolu noonu farata la parce que pen la bu yàlla teg boo xamante ne kiw bu dee ki ñu kaw nañ ne mooy ci moom jaam bi moom moo ko war a teg farata la bu teg ko ndax pen la bu yàlla teg amul moratoire comme ni ko ñu xamul dara di waxee waaw léegi loolu farata la kantaa lim ne fal yabi'aha bu njaaloowaatee ñetteel yoon na ko jaay loolu du farata jaay googu nekkul dana ko par force na nga ko jaay déedéet loolu lu ñu sopp la te loolu bari na ci al am na ci alquran ah dilaalatul iqtiran bi ah bi wa aatu haqqahu yawma hasad eh, eh, eh, kulu min samanihi ila asmara wa aatu haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu alquran wax ne suñu borom ne kulu lekk leen waaw min samarihi ila asmar mooy li ngeen seen mbay mi yi nga xam ne da ngeen koo bay lekk leen ci meññee fam bi bu meññee mooy jamonoy récolte mbir yi ñor lekk leen waaye wa mu def conjonction de coordination at wa waawul at fi joxe leen xaqahu xaqam mooy zakatam zakatu mbay mi yawma hasaadihi bés ba ngeen di récolter mbir yi di ko góob bu dee lu ñuy góob la wala di ko dagg bés ba ngeen koy dagg wala di ko déq bés ba ngeen koy déq na ngeen joxe zakaatam bés boobu wala tusrifu bu leen yàq borom bi dafay boole lan kulu min samarihi kulu lekk leen ci meññeef bi mais lekk ci ci loo bay ba pare du farat ku mu neex nga bay sa tool ba pare jël lépp jaay ko alxuraan du la ne borom bi ah. def nga bàkkaar boo fi ñëwee dinaa la mbugal déedéet suwaawam la bu ko neexee mu jaayu mu bay ab toolam du ci lekk toolub gerte mu bay lépp génn ci ay toni ton jëm jaayu lépp doomu gerte sax tonu ko ci lekk bu ko neexee obligé waaye kon kulu min samarihi lekka leen ci meññeef ida asmara bu ñoree wa aatu haqqahu te ngeen joxe xaqam mooy zakat ba loolu farata la waaw waaw amul nga naan bon man nag moo man je ne suis di joxe ay zakat yi ah non nga chaud ñàkk chaud la par force wala beneen waa bi ñëwaat wala tusrifu da bu leen yàq loolu farata la nit ki amul droit di yàq ndax yàq innal mubazirina ndax yàqkat yi kaanu min ikhwani shayatin suñu borom nee na ci mbokku shaytaana yi la te seytaane daa mas a nekk eh, koo xam ne noonu nit ki la te tamit da koy gàjjal waaw waaw inna allaha la yuhibbul fasaad borom bi bëgguluk yàq bëgguluk yàq kon nag yooyu yëpp dafa leer waaw kon nag loolu mustahab la te tamit possibilité dajale li nga xamante ne nii mooy eh, eh, ak digal goo xam ne ay digal yu bari nga boole leen bi yenn yi nekk farata yenn yi du nekk farata kanta al imam Daawud az-Zahiri rahimahullah ak mbokkam yi Zahiri yi ñoom dañ ne non jaay gi farata la yonent bi alayhi salaam daraa ko dindiwoon mais loolu gënu la dëgër comme liñ la wax nii ñépp xam nañ ne te loolu mooy masala bi la mujjee wax ne la sharia waxu alquran ak sunna day def loolu day boole ay mbir yoo xam ne def ci conjonction de coordination ay et te duñ bokk ay atte comme liñ la wax léegi kulu min samarihi ila asmara waatu xasaad euh, wa aatu haqqahu yawma hasaadihi wala tusrifu kon nag mu ngi noonu le kon jaay bi du farata waaye li yonent balay saat saam wax ne bu dee ne dafa njaaloo ngeen dóor teg ko pen mu njaaloo waat ñaari yoon ngeen tegaat ko ngeen njaaloo waat beneen ñu teg ko waat ko na ko noonu kon dañ ciy xame ne kon nit ki bu dee daa def lu waral ab pen comme mu sàcc ñu dagg loxoom manuñ ne noo bu sàccaatee kenn du daggaat loxoom non dañuy daggaat beneen loxo bi wala ñu ne pen yi daal pen yi comme fii mu njaaloo dóor leen ko bu njaaloo waatee kenn du ne non dóoroon ko démb dañ naan waaw dóoroon nañ ko démb mais njaaloo war na tey comme dañ ko dóoraat voilà mais euh, naka noonu di dem rek <laughs> léegi nag mu des <laughs> ah bu nee nag dafa njaaloo yu bari te kenn mooy moom moom daa njaaloo njaaloo yu bari mais benn masula dem ci juge bi masula dem fenn ba benn bés nag ah mu daal di ñëw ne bon euh, monsieur le juge daal man daal dama njaaloo lu bari quoi bu boobaa boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëgg la loolu nag wuute la am na ñoo xam dañuy dañuy tànn dañuy dañuy mais loolu loolu ngi dulu dëgër dañuy dañuy jàpp affaire yi dóor ko comme jàmm moom dóor kese lañ ko mën a def nombre de li mu def ñu ñu ñu jàpp ko dóor ko ma nombre njaaloo yi mu njaaloo lañ koy dóor waaw dañuy dañuy dañuy dañuy takk li nga xamante ne nii mooy nombre de njaaloo yi ñu dóor ko nombre de yu tel noonu la waaye loolu gënu la dëgër insha allahu taala li gën a dëgër mooy denn yoon kese bu boobaa benn yoon kese lañ koy dóor waaw kon loolu mooy li gën a dëgër kenn du ko kenn du ko eh, kiiwal lépp nekko ko waaye kaay ñu recensé la nag façon njaaloo yi eh, maintes eh. yëpp yu dóorloo ko bu ci nekk déedéet li gën a dëgër mooy benn kese comme ko lu bari la ko def waaw boobu nag mu def ko ñaari yoon wala mu defoon ko fukki yoon wala téeméeri yoon a ci yem benn kese lañ koy teg voilà bokk na tamit ci li nga xam ne dañ koy jànge ci hadis bi ba léegi mooy le ko que yonent balay saa saam ne waa léegi ci ñetteel bi nag na ko jaay loolu même bu dee ne ci buum la ab ab karaw la nga ne mais alxuraan moom dañoo tere yonent bi alay saa saam ci boppam moo ñu tere idaatul maal di sànk alal mais jaam saway waa ji lim ci investir rek peut-être liñ ko jënd nim seere ak yooyu tamit te alal la ma ñëw jaaye ko ab karaw ne non loolu <laughs> moo tax boroom xam-xam yi eh, ne noo c'est que lii yonent bi salaam da koo wax ngir ñaawlu ngir jaam bi Ah, ngir ñaawlu jëfam jëf jooju jaam bi di def muy muy njaaloo yu bari yi mu yu mu takkar naas yi nga xam ne moom la boole rek di def waaw waaw ngir tamit nit ñi bañ a jàpp ne sangam da kontaan mooy da koo gërëm ci li muy nekke waaw te tamit li tax muy bañ mu ne nañ ko jaay day bañ tamit loolu loolu bari li nga xamante ne nii mooy doomu njaaloo yi comme la al imam ibn Battal rahmatullah waaw léegi nag ah, loolu al imaam ibn al arabi al maliki rahimahullah mu ne loolu affaire yonent bay saa saam lenn kese la ci jublu mooy ñu gaaw jaay ko mooy gaaw jaay boobu ba pare bañ a nekk di ko téye ndax ku mel noonu day boo maywul day continuer rek ci lim ne fekk changé wul bërëb waaw mooy te bu boobaa bu koy jaay nag ñu ne boroom xam-xam yu bari rahmatullah ne bu boobaa nag na wax ki ko war a jënd na ko wax ayib gi mu amaa ne ko ne ah moom nag comme ñu ne ko moom nag du takk sëram <laughs> voilà moom téyewut sërama ah, moom téyewut tubayama ah, bu dee góor góor la mooy moom moom li muy njaaloo da mooy nag ko leeralal waaw nag ko leeralal que ne voilà ayib gi am na ko comme ki nga xam ne rek buy jaay marchandise bu man di doon daa war a wax euh, euh, euh, dépo bi ci am mu yëgle ko comme koy jaay comme yonent ma saa saam romboon waa ci ci marché bi waa ji jaay ñam yonent ma saa saam romb ci marché bi di dox ci marché bi jël loxoom dugal ko ci biir li waa jaay gis mu nekk ndox mooy ci kaw nii boo gisee da ngay foog affaire bi walla plat la bu baax ndekete yoo ndox kese nekk ci biir laaru soos la woon. mu ne ko yaa baa'i'a at-ta'aam ma haaza yow jaaykatu ñam bi mais lii ma gis nag lu tax ma làmb lépp di ndox mu ne ko asaabata samaa mu ne ah taw bi de moo ko laal mooy taw dafa taw taw bi dugg ci biir moo tax mu am ndox nii mu ne ko bu dee lool da nga koy yëgle da koy xamle ki nga koy jaay man ghashana ku ñu tricher ku ñu nax ñun fa laysa minnii beneen bi fa laysa minnaa bokkul ci ñun waaw di jaay di jaay ne yow daal. Eh? di nax nit ñi li ñu leen di baaxul eh? côté défaut yépp nga féetale ko ci biir bu dee lu ñuy takk la comme ay matt ay bant ay poutrelle ak yu mel noonu défaut yépp nga def ko ci biir waaye ñëw di jënd gis ne yooyu ñuy defar estingue yeeg ak bordage yeeg kër yeeg yooyu jàpp ne baax na bu dem tekki ko gis yépp mu fënëx ci biir ci biir yëkk loo xamante ne nii dafa max yi daanaka da nga naan ay max a dëgërul kooku xam nga ne mooy kooku nax nga kooku voilà kon loolu ñu ne comme que booy jaay marchandise boo man di jaay danga koo war a leeral bu dee am na défaut ba ki koy jënd fekk ko gis défaut bi bu ko neexee fay trabi ya mu jël bu ko gërëmul nag mu bàyyi en xam ne lii la ñu ne kii itam loolu la comme que jaam bi moom jaalookat la bu rëy foog nga wax waa ji nag ne ko ah am na problème de waaw <laughs> waaw léegi nag mu am beneen affaire ñu ne waaw walaw bi xablin boobu yenent may saasan dañoo tere tamit yàq alala ah wa idaatil mal mais loolu nu lañ koy jaayee kon euh, ab buum mu ne ñu ne la buum boobu nekkul ne na ko ko jaayee buum par force mooy rek loo ko mën a jaayee na mu gaaw génn say loxo baax na